yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa ne bi Seydina Saad di ñëw radiyallahu anhu jóg leen ci seen sang bi mooy ngeen accueillir ko waaw loolu la ñu ne waaw man nag daa am lu ma jaaxal ndax imaam Abu imaam Ahmad ibn Hanbal dafa solo naka noon taalibeem bi imaam abu daawud as-sijistaani raxmatullaahi alayhim alayhima ak ñeneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax muy xadiis seydina muawiya mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane man axabba an yatamassala lahu rijaalu qiyaaman falyatabawwa maq'adahu min an naar mu ne moom Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan fekk bi mu doonee buur la bi mu doonee xalifa ah dafa ñëw benn bés am fu mu ñëw am ñu jóg di ko taxawal mooy jóg di ko jóg di taxaw Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala an ne ne kooku déedéet ndax benn benn bi seydina abdallah ibn zubayr mu nga fa woon seydina abdallah ibn zubayr mu nga fa won waaye moom jógul woon moom imaam ibn zubayr jógul di accueillir seydina muawiya waaye keneen ki mu toogaloon moo daal di jóg léegi nag bi nga xamante ne nii ci la jóg Seydina Muawiya ne ne leen ne ko toogal ne ko toogal te kooku mooy Ibn Amir <coughs> mu ne ko toogal ndax sami'tu rasulallah ndax man muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma dama dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne képp koo xam ne dafa sopp nit ñi di jóg di ko taxawal bu ñëwee bëgg saa bu duggsee wala bu agsee nit ñépp daal di jóg ba mu agsi ñu daal di toog mu ne koo xam ne dafa bëgguñu koy defal loolu mu ne kooku na waajal na waajal na préparer maq'adahu minan naar siège ba muy toog banc ba muy toog installé wu biir safara est-ce que seetlu nga yëf yi mooy ñaari xadiis yi boo leen tegee ci biti à première vue da nga naan dafa am contradiction ndax bii nii ñu nekk muy fii ci qissatu banu Qurayza bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam moo wax nit ñi quumu ila sayyidikum aw ila xayrikum jóg leen ngeen yiir ki gën ci yéen wala ci seen sang seen sang bi muy Seydina Sa'd ibn Mu'adh di woon ko wax lansaar yéen ñooy waa léegi mooy fii moo ko wax mais pourtant moom ci boppam nee na képp ko xamante ni dafa bëgg nit ñi di jóg di ko taxawal buy ñëw kooku na waajal place bi nga xamante ne fa lay toog ci safara waaw waa léegi ñaari xadiis yooyu ana naka lañ leen di boole loolu mooy laaj bi ana naka lañuy boole ñaari xadiis yooyu insha allah mooy est-ce nit kon man nañoo jógal nit koo xam ne dafa ñëw ñu jóg taxaw di ko xa di ko accueillir loolu est-ce que mën naa ne ndax buñ gisee xadiis bii da koy tere man araada an yatamassala lahu rijaalu qiyaam falyatabawwa maqaadahu minan naar alors que bii day war a ni loolu bu Seydina Sa'd ibn Mu'adh bi day mare ne loolu mën naa ne kon ana naka la ñuy boolee loolu insha allah loolu dañ naan boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute ci masala boobu taxawal nit nit di ñëw nga jóg taxaw ci ñaari wax yu ñu mën a tënk ci ñaari wax benn bi ñenn ñi ci lu ñu joyal après dinañ ñëw ci détail bi ci lu ñu joyal mooy ne loolu mën naa ne mais ci ay conditions am ñeneen ñu ne non lool man dane dañ koo tere léegi ñu ne kon léegi ñi nga xam ne ñoo ne mën naa ne ñooñu lan mooy seeni daliil ak seeni wax fu ñu ko teg te ñooñu mooy waxu waa jumhur te boo gisee kaw boo demee imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi nettali na mbir mi daal di ci indi ci wuute bi yaatal na ko moom imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ba bind sax benn moom imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi léegi ah ñi nga xam ne dañu ne mën naa ne fan lañ teg seeni mbir ñu ne suñu premier dalil mooy lii nii xew fii ci xadiis bii nga xam ne muttafaqun alayhi la inda al Buxaari wa Muslim yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax keroog bi Seydina Sa'd ibn Mu'aaz siddiqul ansaar bi ñu ko jëlee fële mu ne qumu laa sayyidikum bu doon ne lool manula ne mais dafa am ay condition te dinañ ci ñëw après mais pour l'instant dañu wax dalil yi après ñu indi la ne la nag lii ñu wax dafa am ay condition yi mooy yii ñu ne waaw lool mooy suñu premier dalil ndax bu doon ne dafa xaraam yonent mi aleyhi salaatu salaam ci boppam du wax nit ñu jóg leen ngeen def ko ñu ne leen lool rek ngeen am ñu ne am nañu beneen comme ni nga xam ne noonu la imaam Ibn Battal al-Maliki rahmatullah alayhi wax daldi sukkandikoo ngir dëgëral wax ji ndax moom it loolu gis moom imaam Ibn Battal que ne loolu mën naa ne mu ne xadiis bi nga xamante ne moom la imaam An-Nasaa'i raxmatullahi alayhi daal di soloo ci yoonu Sayyidatu Aïsha bint Talha di Aïsha di doomi Talha an Aïsha mu jël ko ci Sayyidatu Aïsha zawji Nabi di soxnaa Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne moom Sayyidatu Aïsha kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida ra'a fatimata ibnatahu qad aqbalat raxaba biha summa qaama fa qabbalaha summa axada bi yadiha xatta yujlisaha fi makaanihi te xadis bii xadis bu wér la imaam Abu Daawud moo ko solo imaam at-Tirmidi bi mu ko soloowe dane xadis la bu xasan imaam Ibn Hibbaan daal dina koy wéral alxaakim tamit daal dina koy wéeral daal di koy solo ta sa ta xadiis bi cosaanam mu ngi ci as-saxiix waaw saxiix imaamul Buxaari sauf ko foofu tudd jóg taxaw gi sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne yonent bi da alayhi bu ma soon gis sayyidatu Faatima doom ji bint rasul alayhima salaatu wassalaam mu ne bu ko masoon a gis mu ñëw mooy bu masoon a dugg si ñëw yëglu di ñëw di dëgmal si day jóg yonent mi aleyhi salaatu salaam day jóg fi mu toogoon daldi koy tatagal bienvenu ko jóg taxaw ñëw fóon ko ba pare daldi jàpp ci loxo bi ànd ak moom di dox ba fi mu toogoon ba agsi fi mu toogoon moom aleyhi salaatu ne ko toogal fii sama doom teg ko toogloo ko fi mu toogoon moom ñu ne waa lii ana seen dalil ñu ne dalil bi mooy yonent bi alei saatu salaam bu sayyidatu Fatima da doon ñëw da doon bu ko gisoon muy ñëw day jóg dem accueillir ko loolu kay day wane na kon mën naa ne hmm hmm ñu ne waawow lii de moom suñu dalil la de ñu ne leen lii rek ngeen am ñu ne déedéet ñu ne am nañ beneen mooy xadiis bi nga xamante ne gisoon nañu ko ba ñuy gis qissatu seydina jaafar ibn abi taalib tarjamaam bañ koy def ba mu jógee xaybar lan la yonent bi alayhi salaatu salaam def ba mu ko gisee yonent bi alayhi salaatu salaam naka la gis seydina jaafar ibn abi taalib di ñëw fekk ci ko xaybar laata xare bay jeex mu jóg di xëcc ci ab ab euh, li nga xam ne mooy mooy làmbaayam kontaan naan maa adri bi ayyihima ana afrah bi quduumi jaafar am bi fathi xaybar fa kriis yaa ngi fàttaleku lool ñu ne loolu suñu dalil la yonent bi aleyhi salatu wasalaam keroog bi gisee seydina jaafar ibn abi taalib man huwa jaafar dellul ca bañ gisee tarjamaam waay waay waay waay Jaafar ibn Abi Taalib waay Jaafaru Tayyaar loo yonent bi alayhi salaatu gis ko muy ñëw mu jóg kontaan di tub ci làmbaayam naan man de xaw ma ci ñaar yi ban laay ban laay bég est-ce que ci ubbi gu ñu ubbi Xaybar wala boog ci dégmal gu Jaafar daal di jógee fi nga xam ne mooy Éthiopie daal di ñëw fii ci Xaybar fekk si ma fii daal di jóg koy fóon ci diggante ñaari bët yi lool ñu ne loolu loolu jàpp leen loolu lumu nu ngeen ko tudde ah loolu ci dali lii la ah ñu ne waawow ah waaye yéen waa jumhur mais tee a tee a yemanit yi ñu ne am nañ yeneen di boo bëggee de am nañu yeneeni yeneeni dalil ah, muy qissatu <coughs> euh, tawbatu Ka'b ibn Malik muy nettali euh, tuubug Seydina Ka'b ibn Malik al Ansaari yi yéen lool yow loolu gisagoo ko de ah non loolu moom gisaguma ko su Ka'b Seydina Ka'b sax defaguñ tarjamaama ah. ndax waa jii moom dane woon duñ ko defagul nañ bàyyi ba Xaybar ba ba ba ba bëkkale xare boobu noonu amoon Tabuk voilà Tabuk ba ghazwatu Tabuk nee nañu bàyyi ba foofu man moo tax dégg naa ñu naan camp boobu ba léegi ah gis nañ ko njëkk teel naa bokkoon na sax si nuqabaa yi fële Makka ñëwoon na bokk ci yeneen timaare saar saam kiiwal bon tax ñëw mais ñun jaayante woon ak moom mais ñun xamaguñu ko moom ah. waaw ay mbirum nag boo fa àggee jon nag damay anticiper ndax lii ci masaa'il yi lañ ne mooy keroog bi nga xam ne ci la ñëw di tuub si mooy yàlla nangul ko tuubam ca lam defoon ñàkk bañ a dem xaybar non ma naan xaybar tabu te amul woon ngànt kon niñ ciy ñëwee gina yaatal insha allah buñ ci àggee ba mu ñëwee di tuub si nee na Talhat ibn Ubaydillah mooy kenn ko moom moo jóg accueillir ko jóg fekk yonent mi alei satu toog ci jàkka ji ak saxaaba yi nee na ba muy fëllee Seydina Talha ibn Ubaydillah moo jóg di xëcc làmbaayam daal di may tatagal loo ne loolu bu doon loolu suñu dalil loolu bu doon ne loolu dafa xaraam yonent bi aleyhi salaatu salaam duna Seydina Talha aa ah, yaa Talha hada xaraam bu doon ne dafa xaraam kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu gis ñuy def lu xaraam ci kanamam te du wax nit ñi ne leen lii dafa xaraam voilà euh, ñu ne ba léegi am nañ beneen comme li imaam an-Nawawi wax ne li nga xam ne moom la imaam Abu Dawud as-Sijistani solo kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa mas a toog benn bés Ah, kii daal di agsi dëgmal baayam bi nga xam ne moo mooy baayu baayu mais ci wàllu nàmpal mooy ah, ñi ko doon nàmpal mooy xam nga nit ah, boo dee ndaw as jigéen soo xam ne dafa am soow bu muy nàmpal mu nàmpal koo xam ne moom juru ko kooku day mujj moom ndaw si yaayam la jëkkëru ndaw soosu noonu baayam la mais lan moo tax mu nekk baayam ndax lee bi nga xam ne meew mi nga xam ne moom la nàmp ci soxnaam léegi nag yonent mi alayhi salaatu salaam baayam nag ci loolu ci nàmp googu dafa dëkk dafa dëgmal ci moom mu daal di koy tegal lenn ci ay yéreem mu daal di ciy toog nee na summa aqbalat ummu ginnaaw gi yaayam daal di ñëw mooy yaayam ci wàllu nàmp ba léegi mu daldi jël benn côté ci yéreem bi mooy beneen bi pot benn yére bi beneen côté bi mu daldi di koy tegal mu toog nee na summa aqbala axuhu min ar-radaa fa qaama fa ajlasahu bayna yaday ginnaaw gi freeram am de lait muy doomu ñaar ñi ñëw mu daldi jóg moom alayhi salaatu salaam toogloo ko ci seen ba ci tegloo ko ci kanamam waaw léegi ñu ne am nañ beneen mooy li imaam Maalik ibn Anas daldi solo ci Muwatta nettali muy keroog bi Ikrima ibn Abi Jahl di doomi Abu Jahl Seydina Ikrima radiyallahu anhu ni mu tuube bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi saat salaam di ñëw di ubbi si Makka dafa daw jëm Yaman soxnaam ñëw wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam ba am li nga xam ne mooy sécuriser ndax bokkoon na ci ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa waxoon ku gis nanga ko rey moom Ikrima ibn Abi Jahlin soxnaam nag tuub ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam ba yonent bi alayhi salaatu salaam ne léegi bu ko kenn def dara mu daal di génn moom soxnaam daal di dem jëli ko indiwaat ko indi ko Makka ci yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu tuub bi nga xam ne ci la ko yonent bi alayhi salaatu salaam seen muy ñëw dafa kontaan ba dafa tëb euh, daldi jóg ngir tatagal daldi accueillir ki nga xam ne mooy Ikrima ibn Abi Jahlin kon yii nii yépp yii nii yépp ak tamit am na yeneen waaye ñu ne bon euh, bon jërë jëf ne quand même nañu yem nii ndax affaire yi yéen seen dalil yi bari na masha allah masha allah masha allah léegi nag nañu yem nii euh, ñu ne may man nga maa may ma indi condition yi nga wax yi ma waxoon nag ginnaaw lii du ne nag dañ koo joyal ndax manuñoo xalaat yonent ma lay saat saam wax lële képp koo xam ne dafa bëgg nit ñi saabu bu ñëwee buy agsi ñépp jóg taxawal ko kooku na waajal bërëb balaas bi muy toog bi muy installé wu biir safara wa pare loolu duñ ci loolu dinañ ci ñëw ñu ne kon yéen xaar leen tuuti xaar leen tuuti incha allah may leen ñu tuuti ñu déglu beneen côté bi beneen côté bi ah, loolu ku mel ni Ibn Hajj moom la dëgëral mooy que loolu dañ koo tere non di jógal nit buy ñëw loolu dañ koo tere yi nga wax yi mooy dalil waa jumhur yi nag bu nekk mu indi ci tontu moom dalilam leer na moom dalilam mooy xadiisu Seydina Muawiya bi voilà loolu la kon ñu ne loolu noonu mooy suñu dalil képp ku bëgg nit ñi di jóg di la taxawal boo ñëw kooku na waajal fi muy installé wu biir safara ñu ne am nañ beneen dalil tamit ñu ne leen ban ñu ne mooy xadiis Seydina Abu Umaama al-Baahili radiyallahu anhu mu ne xaraja alayna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ala 'asan fa qumna lahu fa qaala laa taquumu kama taquumu al-a'aajimu ba'duhum li ba'd ñu ne ñun am nañu beneen dalil muy kon xadiis Seydina Abu Umaama al-Baahili radiyallahu mu ne mu ne Yonent bi alayhi salaam dafa mës a génn ci ñun ñëw ci ñun fekk mu ngi sukkootoo mu ngi euh, yor bi sukkootoo benn yat mooy benn yat la jëloon di ci kii appui di ci appuyé wu comme kuy dox koo xam ne dafa am blessure ci tànk médecin yi jox ko béeki boo xam ne moom lay yor benn pour muy mën a soutenir benn tànk bi nga xam ne moo moo am problème moo moo tawat nee na dafa génn di sukkoo di di appuyer ci benn yat nee na bi ñu ko gisee mu agsi rek moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam biñ ko séenee rek ñu daal di jóg ngir moom mu ne ñu laa taquumu bu leen jóg kama taquumul aajimu ba'duhum li ba'd mu ne bu leen jóg di def comme ni nga xamante ne nii moom la mooy mooy aajim yi mooy ko temps yooyu ay Kisra yeneen peuples yi lañ doon def ay romains yi ndax seen buur yi loolu la woon buy ñëw ñépp daldi kaaw jóg taxaw di xaar ndax moom buur bi bokk ci protocole bi ku ko deful ku ne yow dinañ la rikki yow loo amoon ci galon dinañ ko dindi te boo ci yemee ci lool rek mooy nga sant mooy mbugal mu tar boo moyul dees nañ la ko teg ndax sa ñàkk teggin gi nga def ñuy wax kilifa giy dugg ci jógo ah ñu ne lool lii nii suñu dalil la waaw kon ah léegi ñu ne waa jumhur baa léegi ndax masala mi mu ngi gudd ci léegi euh, lan mooy wane ni yéen li ngeen wax dafa dëgër ñu ne ñun d'accord nañ ku mel ni imaam at-Tabari ne xadiis bii mujj nii wii bii mujj a tudd nii ñoom bi mujjee tudd bu leen jóg yonent mi alayhi salaam bi ñëw di appuyé ñu ne mais xadis xadis boobu sayyidna imaam at-Tabari ne xadis la boo xam ne da'ifun muttaribu sanad fiihi man laa yu'raf non xadis bi wérul bu Seydina Abu Umaama bi wérul xadis la boo xam ne wérul da'if dafa dafa dafa dafa wérul faible la muttaribu sanad te càllale bi dafa am ittirab dañoo mbëkkante fii te am na ci càll bi man laa yoraf koo xam ne kenn xamu ko kon kay lii mënuñu coo mënuñu coo mënuñu ceekii non non loolu mënuñu ci mënuñu ci sukkandiku ñu ne waa léegi lan ngeen tontoon ak xadiisu Seydina Muawiya bi boobu moom wér na moom imaam at-Tabari ne raxmatullaahi aley kënee lii nii yonent bi aley salaam daa am lum mu ciy tere du ne jóg rek la tere noonu dafa tere euh, koo xamante ne nii li mu tere mooy nit koo xamante ne nii moom ko déggoo li xadis bi wax man ahabba képp koo xam ne dafa bëgg mooy nit ki ci boppam kook moo mel noonu comme li ñu wax sànq ci nguur yenn nguur yi nga xam ne ci protocole bi la bokk président bi kii ku jugul ñu rékki la mooy offense bu mag xam nga ne kooku kon sopp na lool loolu la yonent bi alei satu salaam tere man ahabba moo tax mu ne ki nga xam ne dafa soob mais est-ce naa Seydina Jaafar radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la ko yonent bi alei satu di kii da ko réclamer wala dafa xaar Sayyidatu Fatima radiyallahu anha moom da koo laaj bi baayam di jóg di ko accueillir alayhi salaatu wassalaam di ko teg di di ko di ko di ko fóon ci fóon ko ba pare daal di koy jàpp ci loxoom teg ko fi mu toogoon lool loolu lan la woon da ko moom da ko réclamer Seydina Kaab euh, euh, Kaab euh, dafa réclamé woon lool bi Seydina Talha di jóg moo ko réclamé non ñu ne loolu la affaire bi lii la mooy ne jóg bi jóg bi dafa am dafa am loo xam ne mooy tax ñu koy tere mooy ne koo xamante ne nii nit koo xamante ne noonu la mel moom bu ñu jógul mu mer kooku kenn du ko jógal ndax boo ko defee yow da ngay am mais bu dee ne spontanément pour bu nekk koo xamante ni danga koy da nga koy koy teral ñu ne loolu mën naa ne moo tax am sax ci boroom xam-xam yi ku mel ni eh, eh, eh, Ibn Rushd rahmatullah yi moom mu ne taxawal kuy ñëw lool day am ci ñeenti wàll lay ame mu ne bi ci njëkk loolu dañ koo tere mooy bii ñu mujjee wax mu ne wa huwa an yaqa liman yuridu an yuqaama ilayhi takabburan mu ne bii moom mu njëkk bi ñeenti façon moo am ci taxawal nit nit kuy ñëw nga tax mu ne bi ci njëkk dañ koo tere te ngay taxawal koo xam ne moom moom moom dafa bëgg nit ñi di ko taxawal ndax rëy a tax pour moom daal ku ko deful ku ne nag yow yow yow da nga koo ñàkke teggin walla yow respecté woo ko ay kiiw yooyu ak rëyam moo tax mu bëgg nit ñuy mu ne boobu dañ koo tere voilà bëgg nit ñi di ko màggal fu mu ne buñ ko ko defalul sax mu mer mais loolu loolu gars yi dañuy wax nguur yi rek mais mook sëriñ see yam mooy bu dee na yow yow danga ne sëriñ nga ba pare yow boo ñëwee sa taalibe bu ñu jógul taxaw fekk ñépp toog bu ñu jógul taxaw nuyu la wan ne mooy nga mer kooku kenn dootu ko defal ak nu man di def nu man di mel kenn dootu ko defal kooku defal ko ko ci boppam dafa xaraam voilà xam nga léeg-léeg nga gis nit ñoo xam ne bu ñu nuyoo ab sëriñ nii nuyu ko normal mooy jox ko ñaari loxo nii benn loxo ba pare teg seen loxo ci seen yii noonu nga gis ñoo xam ne dañuy mer merewaa yi pourtant ñooñu ñoom ñoo xamul mais bu dee ne ndax loolu ñoom seen affaire la mais bu dee ne sëriñ bi moom loolu da koo metti kooku kenn dootu ko defal kenn dootu ko taxawal wala nga koy defal lu ëpp loo xamante ni nuyoo kese dina ci yem kenn dootu ko defal ndax kooku ak takabbur moo ko dugg mu ne kon moom imaam Ibn Rushd bii mooy bu njëkk bi mooy dañ koo tere bi ci tegu mooy loo xam façon taxaw boo xam ne dañ koo sit mu ne mooy koo xam ne defu ko moom buñ ko taxawalee du ne dafa rëy wala dafa bëgg nit ñi du ko màggal du loolu waaye nag moom day ragal bu affaire yi continuer loolu noonu fekk ko ci mooy loolu noonu daldi ko ciy fekk mooy ne loolu ñu koy taxawal mu bañ fitna dugg ko ci ndax nit quand même bakkan dafa ànd ak nit ak tamit seytaaneeg yooyu mooy yooyu boo gisee ñu la koy defal bu dee kiiwul tem nga foog ne yow dangaa àgg nag foo xam ne gaa yi léegi say jaam lañ yow yaay seen kii début bi même bu dee ne yow yooyu da ko doon moytu am na ñoo xam ne ah, ci buntu lan lañ koy la la lay nekk duñu sib darul mafasid mooy kii noonu tudd saddu zaria voilà loolu laa bëggoon wax saddu zaria ci buntu tëj ak mbon mbon balaa agsi mooy ne lii yaa ah ragal naa ne bu ma ko defee mu indi lii même bu dee lu baax la ma ne ah duma ko def ndax peut-être conséquences yi muy indi moo gën a graw yu fâcheuse lay doon nga daal di koy bàyyi saddu zaria te lool yàgg nañ koo gis mu ngi mooy exemple bu siiw bi rek luye luye kër ñépp ko xam ñépp xam ne dagan na mais bu dee ki ma koy luye moom bu ma ko luye moom benn brasserie la fi war a ubbi benn euh, pop benn kii nu mu tudd pub pub yi tuba anglais yi wax fu ñuy naa naane sàngaraaka sinnee baro bu boobaa bool day xaraam du ne dafa xaraam ci boppam waaye lañ fa nar a def la yenn yu bari nag mooy doo xamagul loolu mais saddu zaria moo tax bokk na lool ci usulu surtout Hanabila yi ak imaam ak Maliki rahmatullah alayhi daanaka ci loolu boo duggee mooy ci détails yi noonu mais en général boo gisee raisonnement bi ak tamit li muy tekki dëgg amul kenn koo xam ne saddu zaria da koo teggi réellement dëgg dëgg dëgg kon mooy ci bunt boobu noonu kon imaam Ibn Rushd deuxième bi loolu la mooy dañ koo sib waaye ci buntu boobu koo xam ne day ragal yu bon yi fekk ko ci mooy mu gis boppam mu ne ñetteel bi nga xamante ne ni mooy ñetteelu façon bi mooy boo xam ne si possible nit ki mën nañ koo taxawal mooy këne boo koy taxawal mu ñëw ngir teral ko la koo xam ne du moom moo bëgg loolu mais quand nga jóg di ko teral du moo ko réclamer te tamit yow assuré wu nga ne que kii moom de toute façon dépassé na yii moom manu koo dugal ci giraawaale manu la tax mu jékki-jékki ba foog ne moom àgg na foo xam ne moom mooy sangu nit ñi ñu ci des ay jaam lañ voilà comme ni nga xamante ni nii noonu la ko jabaa bira yi di defe muy les despotes et nga xam ne ñooñu moom boo jo xalaatoo Hitler bi ñëw ngay kii yow moom keroog yow la ñuy njëkk suul mu ne ñeenteel bi nag mooy woo xam ne dañ koo sopp mooy nga taxawal koo xam ne dafa jóge voyage nga kontaan goo kontaan ci gis goo ko gis gëj koo gis nga daldi jóg ngir tatagal ko ak yiir ko loolu noonu euh, lu mën a nekk la walla bu dee ne dafa am xéewal ju yàlla wàcce ci moom comme sa benn xarit sa benn frère sa benn waay boo xam ne walla euh, examen bi moo jël pay walla am na ci examen bi walla yu mel noonu walla walla am na doom nga jóg am na doom bés bi nga ñëw ngeen jóg mu agsi ngeen jóg tatagal ko mu am mariyage nga jóg di yu mel noonu loolu tamit mën naa nekk euh, mu ne moom loolu la wax imaam Ibn Rushd abul walid rahmatullah alayhi kon loolu mooy ci yu mel nii la mooy ne daal tere bi fi nekk fenn la mooy koo xamante ne nii affaire bi moom ci boppam ku jógul mu mer ñooñu la yonent bi alayhi salaatu wax ne man ahabba kooku voilà kooku noonu kooku noonu la wax ne man ahabba an yatamassala lahu rijaalu qiyaaman falyatabawwa maq'adahu minan naar waxaat ci beneen beneen version boo xam ne imaam alxaakim daal na koy solo ma min rajulin yakunu ala nnaasi fa yaquumu ala ra'sihi rijaalu yuhibbu an yukthira indahu alxusum fa yudxalu aljanna mu ne amul benn góor boo xam ne day nekk ci kaw nit ñi bëgg nit ñi di ko taxawal ci bopp bi mooy di ko taxawal tout le temps daal mu bëggul lool nit ñi di moom daal bëgg nit ñi daal moom daal bon ci gàttal mooy nit koo xam ne moom gars yi tout le temps ñu ngi ci ay mbiram koo xam ne moom ab narcissique la noonu la mel bëgg tout le temps nit ñi di ko di ko toppatoo di ko kii ndax ware ne moo bokkul ak ñoom muy dugg àjjana waaju mel noonu loolu moom xam ngeen ne man da loolu mooy loolu lañ tere loolu noonu la yonent aleyhi salaatu wassalaam daldi tere ah, moo tax imaam al-Ghazali rahmatullah aleyhi mu ne jub alqiyaamu ala sabilil i'zaami makruhun wa ala sabilil ikraami mu ne mu ne moom imaam al-Ghazali rahmatullah aleyhi mu ne taxawal taxaw ngir di màggal nit loolu makruh bi nag du dañuy sib de non mooy lu xaraam lañ ci teglu lañ ci jublu ndax boroom xam-xam yi fokk du ne moo tax yii ay terme la yu yu jar a xam du ne makruh rek comme que mooy makruh bi nga xam lu ñu sib non non da koo gën a xam ne yonent mi sallallahu loo xam ne dañ cee def wa'id lu toll ni safara loolu bokk na sax ci kabaa'ir comme li imaam ibn Abbaas waxoon radiyallahu anhuma ne bokk na ci li ñuy xame kabira loo xam ne suñu boroom da ci dige lu mel ni mbugal àddina wala alaaxira wala laana mu rëbb ku ko def walla yu mel noonu yooyu way lu ñeel na ku def loolu laana allahu yooyu day wane ne lii kabira la wala mbugal mu tar fii ci àddina wala mu am pen xadd ci àddina walla ci alaaxira mooy makru fii tekkiwul ne dañ koo sib mu ne loolu di taxawal nit ngir di ko màggal lool dañ fa xaraam wa ala sabilil ikraam bu dee nag ngir teral ko la loolu du lu ñu tere loolu kenn terewu ko kon loolu noonu incha allah mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci masala boobu masalaam taxawal nit nit di ñëw nga taxawal mais bu dee koo xam ne aada la ko def moom tout le temps fokk ñu taxawal ko bu ñu ko deful mu mer kooku kenn du ko defal te loolu day xaram sax wallahu taala a'lam